radiyallahu taala anhu mu jëla ko ci Sa'id ibn Wahb mu ne qaala aliyun fi rahba mu ne Seydina Ali dafa wax ci ar-rahba ar-rahba mooy kuur bu yaatu ëtt bu yaatu fii nag bi muy wax mooy masjidu Kuufa la woon mooy bu mu nee xalifa Seydina Ali ibn Abi Taalib allah lu yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ñi gën a ay nattu mooy ñan way ngëm mooy yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam summal amsal fal tegu ku gën a niroog ñoom mooy ku leen gën a jege ñoom yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam topp ki leen gën jege mooy ñu gën baax Seydina Ali ibn Taalib euh, radiyallahu anhu amirul mu'minin rabi'u xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin radiyallahu anhu mawla kulli mu'min wa mu'mina boo seetloo gisoon nañ tarjamaam ci lu gàtt ah te li tax mu gàtt <laughs> boo seetloo moom Seydina Abu Bakar radiyallahu boo seetloo seen tarjama une heure et quelque une heure deux minutes fa xaw ma parce que c'était début siira bi la woon on faisait tout pour tarjama yi bon nañu wax li nga xam ne mooy kii mais bu ñu ci guddal yenn guddal yi moo tax ñu tënkoon ko lool xam nga moom lañ njëkk a gis ginnaaw bi ñu gisee Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha après ñu ne jigéen ñi ndax gisoon nañu leen ci nisaa'un hawla rasul alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anha wa radiyallahu anhunna ci sayyidatu Ruqayya la ñeemoon bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam Seydina Ali la njëkkoon a def ci góor ñi après ñu ne mooy mu ñu ne woon mbir mi en tout cas ku topp siira yonent bi alayhi salaam di nga gis kan mooy Seydina Ali ci biir ndax amul benn taxawaay xawula am benn taxawaay lu dul ne di nga ko fa gis ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais tuddoon nañ ne gis nga ba mu ne xalifa ba mu ne demee Kuufa ak metti ya fa xew mooy dafa neewoon xilaafam dafa bari dafa bari woon ay ay natt yu rëy rëy ak contestation yu rëy rëy gaa yi di contester am ñuy contester fu ne ba nga dégg xawaari yi nga xam ne ñoom la yonent ma lay saab-saab waxoon ne gis nga la yaxrujanna min dadi hada qawmun tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim wa siyaamakum wa siyaamakum ma'a siyaamihim mu ne bés bu ma daje woon ak ñoom la aqtulannahum qatla aad la aqtulannahum qatla aad li anna fi qatlihim ajrun azim allah la yonent mi alei satu selaam waxoon maa munaafiq yi seen bàyyi noo kii xawaari ji keroog ba muy séddale màng ma Hunayn mais ak tamit ba muy séddale butin de guerre bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon bi bi bi Seydina Ali yónni woon min al Yaman or boo bëri mu yónni woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam même waaja jógaat waxaat la mu waxoon muy Dul Xuwaysira Dul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min Allah ma yastahiq ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam i'dil fa innaka lam ta'dil yaa Muhammad laqad ra'aytuka منذ اليوم منذ اليوم mu ne ko ajal فقل ماذا رأيت mu ne ko maa taraktuka adal maa wajadtuka adal wal iyaadu billah mu ne yonent bi alayhi salaatu bi séddale butin de guerre Hunayn bi muy séddale or boobu joxoon ko ñoom ku mel ni Aqram na Haabis bi Seydina Ali yónni woon ak ñoon mu ne yonent bi alayhi ko maandul waaye li ngay séddale ci beneen riwaay mu ne gis naa la boobu ba yaa ngi séddale mu ko waxal ajal lan nga gis mu ne gisuma la nga maanu waliyadu billah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko laqad xibta wa xasirta ida lam aadil afa yamununi ahlu samaa wala tamununi wala yamununi man fi samaa afala tamanuni ñeel aw kama qaal mu ne man ndax du ngeen ma wóolu te man maay ki féeti kaw ñépp muy borom bi subhaanahu wa taala man la wóolu waa mala'ul a'la man lañu wóolu innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin man lañu wóolu ma ana aminu man fi as-samaa man la waa asamaan wóolu buur yàlla mi féete kaw ñépp man la wóolu ana lan moo tax manu ngeen maa wóolu ne ko laqad xibta wa xasirta idha lam a'd laqad dëgg-dëgg xibta kuttus nga toox nga te perte nga idha lam a'dil bu dee man rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nekkuma koo xamante ne nii ku jubal laa ku maandu laa ba pare mu ne dina génn ci ginnaaw waa ji nii ay nit ñoo xam ne yéen sama saxaaba yi bu ngeen comparer yéen seeni julli seeni julli ñoom dañ leen di xeeb da ngeen di seen julli bu ngeen comparer seen ñoom ni ñuy woore ak yéen seen woor da di xeeb seen koor waaye yonent bi alei saatu salaam bés bu ma daje woon ak ñoom bu ñuy génn la aqtulannahum qaw qatla aad dinaa leen faat faat bi ñu faatoon Aad lu tax ndax li anna fi qatlihim ajrun azim ndax nekk na ci faat ñii yool bu rëy Seydina Ali ibn Abi Taalib moom moo làq yool bu rëy boo bële ndax moo leen xarit ñoom ba génne ka yonent bi alayhi salaatu wa salaam décriroon boroom ween yu rëy ya ñooñu contesté dem ba ne moom yéeféer la waaw ne Seydina Ali kaafir waliyasu billah almubacaru biljanna Ali ibn Abi Taalib ahadu man aamana bi sayyidi nnaas yukaffiruuna wallahi qad kaffaruuhu li jahlihim gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndaw ñu ñu ne ko moom yéefér la hein batalu xaybara jàmbaaru xaybara boroom la utiyanna raayata gadan rajulan yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu wa rasuluhu yonent mi alayhi salaatu salaam keroog Xaybar mu ne la utiyanna raayata ghadan mu ne wat naa ci yàlla dinaa jox raaya di drapeau bi suba ngir ñu ubbi ji Xaybar rajulan góor goo xamante ne ni hein hein yuhibbu Allah wa rasulahu dafa sopp buur yàlla subhaanahu wa taala ah da dafa sopp yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam hein kooku la yonent mi alayhi buune buur yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa daal di koy sopp ñépp ku nekk bëgg nekk ko kooku bañ xëyee comme ni ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas nettali woon naka noon Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi wal ku nekk ne da koy xool mu ne ayna Ali ibn Abi Talib bëggoon ñu jox ko ku nekk nammu jox ko ba Seydina Umar radiyallahu anhu jiite dara ndax fu ngërëmul yàlla ne ngërëma ko koo xam ne loolu ku ko yonent waree saab-saab mooy jox mooy seedeel na yow dangaa sopp buur yàlla sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mais buur yàlla sopp la ndawam bi sopp la sallallahu wa sallam looloo gën a màgg di mu ne keroog laa xeet même bëgg a jiite dara ñu xëy yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ayna Ali ibn Abi Talib ne ana sayyidina ali ana ali ibn abi taalib ñu ne ko yaa rasulallahi huwa yashtaki aynayhi ñu ne ko yow ndawul yàlla li moom kat day jàmbat bëtam yi ñooy metti mu ne leen arsilu ilayhi mu ne woo leen ko yónni ne dem leen ngeen indil ma ko fa utiya bihi fa basaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi aynayhi wa da'a lahu fa bara hatta ka an lam yakun bihi waja' fa a'taahu raaya allah mu ñëw daldi tifli ci bëtam yi doon metti mu mel ni dara mas koo dal mu daldi koy jox drapeau bi kooku yonent bi aleyhi salaatu salaam seedeel loolu seedeel ko tamit lu rëy la keroog ba muy dem Tabuk bàyyi fa ah naafiq di wax naafiq yi di wax naan bàyyi ko fi lu dul lii nàngam ak nàngam ba Seydina Ali dem dab yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko ama an takuna minni bi manzilati Haaruna min Muusa ama tarda xanaa gërëmoo yow Ali antakuna nga nekk min nii ci man nga fi man ci man rasulullah bi manzilati comme ni haarun seydna haarun taxawa woon amoon place ba mu occupé woon ci seydna muusa ibn imran ci beneen riwaaya ghayra annahu la nabiyya ba'di sauf que yonent après man du am ndax seydna haarun moo ne woon ki doon kii eh, seydna moo bu gën a mag bu Seydina Muusa te yonent la woon waaye nag fii nag yonent manatu la am mais kooku yonent bi alei saatu salaam wax loolu nga xam ne moo ëpp xam nga Seydina Ali ibn Abi Taalib kutubu sitta kutub boroom xam-xam yi yépp boroom téere xam-xamul islam bi mooy ki ci ëpp lu ñu cité ay ngëneelam keneen ku moom comme yal imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahmatullah alayhi mais nag li ko waral mooy moom wan la boroom xam-xam yi wallahi ñoom buur yàlla la ñuy xool ci lu ne faalewuñ kan ku jiite ku jiitewul comme bi waa Banu Umayya nekkee di di dal Seydina Ali di ko ŋàññi nii di wax lu ne boroom xam-xam yi di bind di indi ay ngëneelam yoo xam ne moom lañ jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko ënd ngir wan ki ne kii sori na li ngeen koy wax moo tax ba mu ëpp ku ñu dajaleel ay gëneelam moom Seydina Ali gis nañ léegi Seydina An-Nasa'i al-imam Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahmatullah alayhi ci téeram bu am solo boobu Xasaa'isu Ali moo tax ñenn ñi naan chiite la ndax lan ne ñooñ kenn gilu leen a feebar xam nga yii lii nii am na ñoo xam ne dañ naan ci ahlu sunna wal jamaa lañ waaye dañuy gêné wu ci di wax yii parce que jàpp nañ ne bu ñuy wax yii nii gëneelu Seydina Ali chiite bi rafidi bi da ciy da da ciy am poñ tamit da ciy da ciy gis ne moom mu ngi ci dëgg mais kallaa kallaa ana fan la caaxaankat mën a fexe ba du ñu wax li nga xam ne moo xat mu an rasulina sallallahu alayhi wa sallam li mu wax fii haqqi Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali radiyallahu anhu ndax bañ ab rafidi yi di ci di di tëpp tëpp yi tax duñ ko bañ a wax bañ a wax faaru ñu rafidi rafidi mooy le chiite théodocimien mooy ñi bari Irak Irak ak Iran ñu ëpp ci chiite yi léegi nga xam ne bañ saxaaba yi mooy seen moteur ci lépp ah wal iyaazu billah ah nga xamante ne nii dañoo jël saxaaba yonent bi alei sat sam xaaj leen jël ñii daal ne ñii ñoom ñoo kii ñi ci des baaxuñu ah wal iyaazu billah moo tax la imaam Ibnul Qayyim doon wax ak mooy dëgg rek mais man ñii jaaxal nañu ma boo demee ci juif yi leen kan moo gën ci yahuudiya dañ laal la ña doon ànd ak Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam nga dem laaj ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy nasaraan muy na euh, les chrétiens kan moo gën ci ci yéen ci nasaraan yi ñu ne ci ñu doon ànd waaye nga ñëw ci rawaafid yi muy chiit yi nga laaj leen ana kan moo kan ci xeet wi ñu ne ñu doon ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yaakaar nga ne moo xel nangu na mooy lu ñëpp mooy ñu ne ñoom nga yonent bale saasaam yar ñi ci ëpp baaxuñu mooy ñooñu vraiment laqad iftaraw isman wa buhtaanan mubiina wallahi alladhi la ilaha illa hu te ñoom kat jàpp nañ ne ñoom seeni sëriñ mën nañoo yar mais yonent bale saasaam yar ay saxaabaam ñu ne moom daree na yar bi mu paree ñoom ñu yàqu loo xam ne ñoom ñoom ñi ñu gën fonk sax jàpp nañ ne ñoom ni ñoom waxuma la yar rek boo leen soppee rek texe ñu ne rek yonent ma la saa saa moom moo passé at di yar ay nit kenn baaxu ci wala boog ñi ci baax mën na leen lim bariwuñ wal iyaadu billah wal iyaadu billah wax li am laa wax bi cëppi cëppi teew ñoo wax li am ñun li am la ñuy wax. wa hada huwa alxaq wa hada loolu mooy al amaana al ilmiya loolu mooy li nga xam ne mooy al insaaf waaw loolu mooy kóllëre gi nga xam ne suñu los la nekk ñu war koo transmettre ni ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam transmettre woon lim ñu ko joxe léegi neex naam ku mu neex naqari naam ku mu neex ak képp koo xam ne da ciy jaar bi ci jàpp ne loolu day dëgërlu caaxaanam xam nga ne sori na xam nga ne moos li Seydina Ali ibn Abi Taalib nekke woon sori na lool li nga xam ne moom la rawaafid yi nga xam ne moom lañu nekk kii mu ne xoolal xawaarij yi mooy Seydina Ali radiyallahu anhu lañ doon wax kon mooy xilaafam ni mu ni mu naqare woon ci ni mu bare woon ay ay ay ay ay xam nga xaswa ci la ci la Siffin am hein ak xawaari gi ak ñoom ak euh, xare ba amoon ak sëy ñoom Seydina Talha ak ñoon ak xawaari yi ñoom ñoo giroon ñoo yées ñoo yées ci lépp dañoo moom yéefér la seulement yéefér la Seydina Muawiya yéefér la Seydina euh, Abu Musa la ñépp ñu ne yéefér la ba pare nag tëb di dox ci ngir faat leen ci noonu Seydina Amr ibn al-As ñu ne yéefér la ñoom ñépp ñu ut ay commando pour assassiner leen ñu daal di réussir daal di faat Seydina Ali ibn Abi Talib mooy contestation bu metti googu ñu ko def di ko contester lu nekk ba ñëw ne yéefér la gëmatul yàlla wal iyaadu billah ak yeneen i contestation yi doon am moo tax ci arrahaba muy masjidul kuufa ci ëtt bu yaatu bu moske bi fala seydna ali radiyallahu anhu moom la Sa'id ibn Wahb ñu ngi ci kitaabu xasaa'isu ali li al imam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi mu ne moom Sa'id ibn Wahb mu ne qaala ali fi rahba seydna ali wax na foofu ci ëtt boobu ci masjidul kuufa mu ne anshudu billahi rajulan sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yawma ghadiir xummin yaquul inna allaha waliyyi wa ana waliyyul mu'miniin wa man kuntu waliyyahu fa haadaa waliyyuhu allahumma waali man waalaahu wa aadi man aadaahu wansur man nasarahu mu ne maa ngi dagaan buur yàlla moom Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne maa ngi dagaan buur yàlla mooy maa ngi leen di dagaan di jaar ci buur yàlla képp kenn góor goo xam ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam na taxaw seede damaa bëgg ndax gaa ngi koy contester naan boo ah waay ibnu am rasulillah bii nga xam ne dara Seydina Ali mii dara ñii naan ñii naan gëmatul ñii di contester di ci mu ne maa ngi dagaan bépp góor bi jaare ci buur yàlla képp koo xam ne dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi alayhi salaatu wa salaam yawma Ghadir Xum bés ba nga xamante ne nii mooy Ghadir Xum ci ndox moo mëli bayna Makka wal Madina nekk ci trois amyaal miles minal Juhfa maa ngi dagaan képp ci buur ci buur yàlla képp koo xam ne déggoon nga waxu yonent bi alei satu muy wax naan inna allaha waliyi buur yàlla de mooy sama parandoo fala moo wali yu jóge muñ naan di waliyullah mooy buur yàlla am méngoo mbiram parandoo buur yàlla moom moo farak bu moom la buur yàlla nangoo nekk ki nga xam ne moom lay jàppale moom lay dimbali moom la méngoo ay mbiram moom muy parandoo yàlla mu ne inna allaha waliyi wa ana waliyul mu'minin te man rasulullah maay parandoon képp ku gëm yàlla way ngëm yàlla yi wa man kuntu waliya képp koo xam ne maa nekk lool nag ci yow fa hada waliyu saydna ali mii noonu la nekk ci yow allahumma kon buur yàlla waali man waala saydna ali mooy wax de mu ne allahumma mu ne yonent muy nettali waxu yonent mi alayhi salaatu salaam ne kat ku déggoon wax ji ci mbooloo mi taxawal nga seed jógal nga seedeel ma ji allahumma buur yàlla waali yàlla na nga méngoo man képp koo xam ne waalaa méngoo nga ki nga xam ne Seydina mooy Seydina Ali wa aadi te yàlla na nga noono man képp koo xam ne aada noono nga ak Seydina Ali nabi Taalib radiyallahu anhu wansur man nasar képp ko dimbali yàlla na nga ko dimbali al imaam al-Haafiz Ibn Kathir mu ne wa kaza moo wax ne wa haaza isnaadun jayyid wa kazaalika rawaahu Shu'ba an Abi Ishaaq mu ne nii la ko Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaaj amiirul mu'miniin fil hadiis noonu la ko solo jëlee ko ci Abu Ishaaq muy as-Sabi'i rahmatullahi alayhi waaw al-imaam an-Nasaa'i kon gis nga Seydina Ali ci boppam solo na mbir mi ci as-Sunan al-Kubra ak ci xasaa'isu Seydina Ali solowaat na ko waaw mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib an Amr dhi Murr mu ne nashada Aliyyun an-naas bir-rahba fa qaama unaasun fa shahiduu annahum sami'uu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu yawma ghadiiri xummin man kuntu mawlaahu fa inna aliyan mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa wa ahibba man ahabba wa abghid man abghada wa ansur man nasara Allah Allah ah ah ah mu ne man de fekke naa Seydina yi muy dagaan nit ñi ca Rahba di masjidu Kuufa ca ëtt bu yaatu boobale ci mos ci jàkka bi nee mu jóg ay nit ñu bari jóg am na ci beneen riwaay dane ñu bari ci waa ahlu Badr waaw ñu bari radiyallahu taala anhum ñu fekk woon mbir ma ah daal seede lool ndax foofu comme loolu imaam Ahmad euh, kii euh, euh, bi sanadin da'if la nag mooy bii mu ne ithna ashara badriyan ñoo du daal di jóg ñu ngi xadiis boobu fi musnad imaamu Ahmad bi sanadin da'if ah mu ne yonent Seydina Ali bi mu nee damay laaj képp koo xam ne anshudu llaha man sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yawma ghadir xumm yaqul man kuntu mawla fa ali mawla mu ne mu jóg fa qaama ithna ashara badriyan ka anni anzuru ila ahadihim fa qaalu nashhadu anna sami'na rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yawma ghadir xumm alastu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa azwaajii ummahaatuhum faqulnaa balaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal faman kuntu mawlaahu fa aliyyun mawlaahu allahumma waali man waalaahu wa aadi man aadaahu wa haadhal isnaad bi isnaadin da'iif. Mu ne Seydina Ali bon mooy li mooy li nekk ci xadiis yële rek yi ci wér am na yu mooy riwaay yi mooy am na yu wér am na yu wérul mais mooy ni wax ji leen nga Seydina Ali radiyallahu anhu daf dagaar nit ñi ne leen damaa bëgg képp koo xam ne fekke nga lool nga jóg seedeel ma parce que nag gaa yi <laughs> dafa mel ni <laughs> comme que moom buy wax ay waxam ngay bari nañu ko jàppul ñoo xam ne mooy contestataires yi mu xamal nit ñi ah kon nag képp koo xam ne fekke nga damay ñaan rek mbooloo mi képp ku fekke yonent mi alayhi salaam wax lii xam nga mel nii la Seydina Usmaan doon wax radiyallahu ba gaay di contester lu ne di wax mu nekk ci jàkkaay yonent mi alayhi salaam laaj saxaaba yi radiyallahu ne leen est-ce que c'est déggu ngeen yonent mi alayhi salaam di wax lii ci sama xaq ñoom Seydina Ali Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ñoo jóg ne ko balaa ah kay dégg ko dégg nañ ko mooy loolu mooy nit ñi dañuy dégg ba nit ki mooy mooy yaa subhaanallah ku buur yàlla def obstacle ku mu def sa xar kanam ak ngumba mënoon ci dara waaw ku mu def mënoo gis dëgg mënoo ci dara waaw xatama allahu ala sam'ihim wa ala absaarihim ñooñ la dóor ci seen bët yéeg seen kii richard gis dañuy dem ba mais nit ki moom ak la mu doon seen yoon newu ci dañ mujj ne leen comme que noonu la ah damay laaj de mbooloo mi ñi fi ne ngeen seede rek ndax déggoon ngeen yonent bi alei satu salaam wax lii loolu lañ doon contesté Seydina Ali Seydina Ousmane noonu lañ contesté Seydina Ali après moom it mu dig nit ñi ne leen est ce que dama leen di dagaan rek ana kan est-ce kenn déggul ci yéen képp ku dégg loolu na nga jóg nga seede yonent mi a wax ah fa inna aliyan mawlaa képp koo xamante ne nii maa méngoo say mbir xamal ma xamal sax ma sopp Seydina Ali ndax hubbu Ali radiyallahu anhu min al iman hubbu ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al iman waxoon nañ la bi ñuy jeexal bii weesu laa yasihhu li mu'minin iman illa an yuhibba ahla bayti rasulillah illa an yuhibba aliyan wal husayn wal hasan wal husayn wa ahli bayti rasulillah ajma'in wa sahabati rasulillah alayhi ridwanullah kenn la sa ngëm dul mag di wér buur yàlla di ko nangul dul nga sopp buur yàlla sopp yonente bi alei satu lépp lu jóge ci moom waa këram saxaabaan yëg yëpp dañ leen di sopp Seydina Ali ne est-ce que man déggu ngeen loolu ba pare mu ne te nga noonoo képp borom bi méngoowal képp koo xamante ne ni moom moo méngoo moom te nga noonoo képp koo xam ne moonoon ak moom hein kon yëf yaa boobu de Allahu akbar ah, waaw waa mu ngi noonu kon ah <coughs> moo tax xadiis yu bari la yu bari la yii ah. am na ci xadiis boo xam ne bi riwaaya bi sanadin da'if bi sanadin da'if wa qad axrajahu al imaam ibnu Asaakir fi taarixi Dimashq fi taarixi Dimashq eh, raxmatullaahi alayhi mu ne keroog bi Seydina Ali di wax loolu Umayra ibn Sa'd mu ne fekk naa Seydina Ali ala al-minbar yunaashidu ashaaba rasulillah fekk naa Seydina Ali nekk ci kaw minbar bi mooy bi mu nee xalifa di dagaan saxaabaa yonente bi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum naan leen man sami'a rasulallahi ana kan ci yéen moo dégg yonente bi alayhi salaatu wassalaam yawma Ghadiir Xum bésu Ghadiir Xum fa qaala ithnaa ashara rajulan minhum Abu Hurayra wa Abu Sa'iid wa Anas ibn Malik fa shahiduu annahum sami'uu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man kuntu mawlaahu fa Aliyyun mawlaahu allahumma waali man waalaahu wa aadi man aadaahu Allah Allah ha al imaam an-Nasaa'i tamit solo na ko ci xasaa'isu Sayyidina Ali mu man ba ma fekkee lool Seydina Ali di leen dagan ci kaw minbar bi mu ne am ci douze saxaaba daal di jóg bokk na ci ñoom fii dafa sit si te ne bokk na ci ñi taxawoon ne ñoo ñun moom fekkee nañ ko te dégg nañ ko Seydina Abu Hurayra xaafizu saxaaba wa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa Anas fa shahidu ñi ñépp min al-mukthirin ñi ëpp ñu solo ci xadiis yonente bi alayhi salaam fa shahidu ñu seede këni annahum sami'u dégg nañ rasulallah ndawal yàlla li yaquulu di wax naan man kuntu képp koo xam ne maa nekk mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaah wa aadi man aadaah allah allah allah xool nañu nañu jeexale ci benn boo xam ne qad rawaahu al imaamu Ahmada al imaamu Ahmada radiyallahu anhu moom la ñuy jeexale après ñu ñëw ci quelques commentaires passages yi après ñu pare kii bi ah al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ah mu jëlee. ci Xuseyn ibn Muhammad ak Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn mi ñu la waxoon sànq ñoom ñaar ñu ne haddathanaa Fitr an Abi Tufayl annahu qaala Abu Tufayl bi saxaaba la woon gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna radiyallahu anhu mu ne jama'a Aliyyun annaasa fi rahba ya'ni rahbata masjidil Kuufa fa qaala anshudu llaha fa qaala anshudu llaha kulla man sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yawma ghadir xum ma sami'a lamma qaam fa qaama thalaathuuna mina nnaas fa qaala linnaas ata'lamuuna annii awlaa bilmu'miniina min anfusihim mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy wax Seydina Ali mooy nettali man Abu Tufayl Seydina Ali de radiyallahu anhu dafa dajale nit ñi ca ar-rahba mu ne yaani rahbata masjidil Kuufa mooy ëttu fu yaatu ci biir jàkkaay Kuufa gi bi noonu fa qaala fu la fa qaala mu ne ndax fa ne woon fa ko faate fa qaala mu ne anshudu allah kulla man sami'a rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yawma ghadir xumma sami'a lamma qaam mu ne maa ngi dagaan nit maa ngi dagaan nit ñi li buur yàlla ci buur yàlla di leen ñaan ñu taxaw seede rek te buur yàlla kese tax képp koo xam ne dégg nga yonent bi alayhi salaatu salaam di wax keroog bésub Ghadir xumb la nga xam ne dégg na yonent bi wax ba mu taxawee nee na fa qaama thalaathuuna min annaas trente ci saxaaba yi mooy loolu da gis ni kon ñu bari lañ ñii dañ naan lii lañ woon ñii ne le mooy ëppoon nañ lii lépp ñu jóg taxaw mu ne Abu Nu'aym muy al-Fadl ibn Dukayn nee na fa qaama naasun kathiir fa shahidu lii mooy wane ne kon affaire bi mooy li ma wax sànq ñu bari lañu ñii dañ naan douze ñii ne trente ñii ne leen mais pon nañ lool moo tax Abu Nu'aym ci riwaayam mu ne nit ñu bari ñoo jóg fa shahidu ñu seede xiina axada bi yadihi ba yonent bi alayhi salaatu salaam jàppee ci loxo Seydina Ali fa qaala linnaas mu wax nit ñi ne leen ata'lamuuna anni awlaa bil mu'miniina min anfusihim yonent bi alayhi salaatu ne est xam ngeen ne man maa gina yeey nit ñi ci seen bopp xaalu ñu ne ko naam hakay ya rasul allah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne man kuntu mawla fa hada mawla allahumma waali man waala wa aadi man aada nee na seydna ali ne yonent mi alay saaf saaf wax keroog ne ah man kuntu mawla képp koo xam ne man maay ndax aw allahu waliyu alladhina amanu yuxrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ndax buur yàlla mooy waliyu alladhina amanu yuxrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy dimbali moo méngoo mbiru ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla di leen génne ci lëndëmi di leen dugal ci leer yi ah ta loolu la waxoon ci suuratu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne daalika bi anna allaha mawla alladina aamanu wa anna alkaafirina laa mawla lahum daalika boo gisee lii mooy kene bi anna allah ndax buur yàlla kat mawla alladina aamanu mooy ki nga xam ne moo méngoo seen mbir ñi gëm yàlla te mooy ki leen di dimbali wa anna al kaafiriina te yéefér yi laa ku leen di dimbali waaw mooy dimbalu yéefér moom dara waaw wa qarinuhu rabbana maa atghaytu mooy ci trahison lañ dem waaw bu yàlla mooy dimbali nit ki waaw afaman yujibul mutarra idha daa kan mooy wuyu ki nga xam ne daa dem ba sës ba amatul yaakaaratul fenn idha bu ko woowee moom borom bi subhaanahu wa taala kon mu ne ñoo trente jóg wax yonent male seede na yonent male saa saa loolu la wax hein lim ne est-ce que nekk man ki gine yeey ci way ngëm yàlla yi seen bopp ne ko naam yaa rasulallah mu ne man kuntu mawla képp koo xam ne maa gina méngoo seen mbir maa méngoog yow maay ki nga xamante ne nii maa gina yeey ci ngeen sopp ko fa haada kii Seydina Ali mawla mooy ki méngoo seen mbir allahumma buur yàlla waali yal na nga méngoo man képp koo xam ne waalaa daal di ngay méngoo wilaayatu nasrin wa mahabbatin ah ah, ah wa ta'a li sayyidina li ali ku ko mel noonu yal nga nekk koo xam ne yow da ngay méngoo ay mbiram waaye wa aadi nga noonoog man aada képp koo xamante ni dafa noonoog moom eh, déglul déglul abu tufayl nag neen nag man affaire bi jaaxal na ma ndax mu ngi ko doon dóor a dégg nee na fa xarajtu ka anna fi nafsi shay'a ma génn ci bërëb boobu bi ma jógee ci jàkk ji am daal am na daal benn sama sama xol daal am na genre lu nekk daal luy xaw a douter mooy mbir mi daal dese naa leer ci man quoi lii yonent fa saa saa ma ko wax trente kii jóg ne waaw nee ma génn boo am na daal lu des sama lu nekk daal sama sama sama xol bi fa laqitu Zayd ibn Arqam nee na ma dajeeg Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu fa qultu lahu ma ne ko man Abu Tufayl inni sami'tu Aliyan yaqulu kadha wa kadha ne ko mais Zayd ibn Arqam man di dégg naa Seydina Ali dégg naa ko sànq muy wax lii ak lii qaala nee na Seydina Zayd ibn Arqam ne ma fa maa tunkir fa maa tunkir ne ma ana lan ngay lan lan moo la jaaxal ci wax ji mu wax ah daa am lu la jaaxal ci wax ji mu wax mooy daa am loo xam ne bon te sa xol nangu ko wala yooyu lan nga ciy weddeeg lan nga ciy xalaata man nii Zayd ibn Arqam sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu dhalika la man dégg naa yonent daal di koy wax lool te loolu mooy leeral xadiis bi ñu gisoon sànq te mu nekk ci riwaa imaamu ahmad ak seydina al imam an-Nasaa'i bi mu ne Abu Tufayl mu jële ci seydina Zayd ibn Arqama mu nettali mbir mi eh, léegi nag nañ yem ci côté yii mooy kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii la def keroog eh, eh, Ah bon dama ne woon nañ yem mais am na boo xam ne moo gën a leeral de moo gën xam ne dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaam ni jarir moo ko solo moo ko na ko noon al imaam an-Nasaa'i ci xasaa'isu Ali radiyallahu anhu wa ardaah ah waaye sanadam <coughs> eh, eh, saxiixun bi shawaahidi saxiixun li shawaahidi ah mooy dafa wér ndax yeneen yi ah, muy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mu radiyallahu anhu moo ko solo na Aisha bint Sa'd moo ko nettali jële ko ci baayam mu ne dégg naa sama baay mu naan sami'tu rasulallah dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaquulu yawma al-juhfa wa axada bi yadi Ali fa xataba fa hamida Allah wa athnaa summa qaal ayyuha nnaas inni waliyukum qaalu sadaqta fa rafaca yaday cali fa qaala haadaa waliyyi walmu'addi canni wa inna allaha muwaali man waalaah wa mucaadi man caadaah ah alimaam alxaafis ibn kasiir mu ëndee lii ci albidaaya wa nihaaya mu ne qaala shaykhuna addahabiyu wa haadaa xadiisun xasanun gariib waaw mu suñu sëriñ al imaam az-Zahabi de ndax sëriñ la woon waxoon nañ la ko euh, comme ni al imaam al-Mizzi rahmatullah alayhi ne woon sëriñ ci imaam al al al ak imaam Ibn lañ woon ak al imaam al Hafiz bi mu ëndee lii mu ne sama suñu sëriñ de di az-Zahabi yu nee na xadiis bi xasan la gharib wax nañ la saxiixun bi shawaahidi li shawaahidi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dégg na yonent mi alayhi salaatu salaam wax yawmal Juhfa bisu al Juhfa mooy lan mooy wax nañ la mooy Ghadir Khum soriwul woon Juhfa soriwul woon Juhfa trois am amyaal min al Juhfa trois miles la ci Juhfa moo tax ñu koy woowee ñoom ñu naan yawmal Juhfa wa akhadha bi yadi Ali mu jàpp ci loxo Seydina Ali radiyallahu anhu fa xataba mu xutba nit ñi fa xamida allaha mu tut sant buur yàlla wa asna mooy wa asna alayhi mu daal di koy bàkk daal di koy kañ mu ne ayyuha nnaas yéen nit ñi inni waliyukum man maay ki méngoo seeni mbir qaalu ñu ne ko ta wax nga dëgg de fa rafa'a yada ali mu yëkkati loxo seydna ali fa qaala haada waliyi wal muaddi anni kii mooy ki nga xamante ne nii mooy ki méngoo seeni mbir waaw mooy ci méngoog samay mbir ndax almu'minuuna ba'duhum awliyaa'u ba'd jullit ñi lenn li ñoo méngoo mbiru ñeneen ñi ci des loolu la alxuraan wax noonu wal mu addi an nii te moo may jottalin moo tax keroog suuratu baraa ba mu yónnee moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, Abu Bakar mu jiite aj gi ci neuvième année bi ba suuratu baraa début bi wàccee dafa yónni Seydina Ali ndax Seydina Jibril moo ne moom moo lay parce que comme que accord waa Quraysh yi lay wax ne mushrik yi wa an laa yahujja al yawma ba'da mushrik loolu Seydina Ali aaya yooyu moo ko doon jottali moo tax mu ne ko demal nga dab Seydina Siddiq radiyallahu anhu bu demee nga jàng lii ca waa Quraysh ndax moom mooy ki koy jottali mu wa mu addi mooy joxe am nii ci man wa inna allaha te buur yàlla ma waali man waalaa moo méngoo képp ku méngoo moom wa muaadi te noonoona man aadaa ku noonoog moom seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa euh, léegi lii nii mooy xutbaab mooy xutbaab Ghadir Xum bu yonent bi sallallahu alayhi wa eh, léegi lii nii eh, mooy quelques commentaire muy <coughs> lii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy boroom xam-xamu ahlu sunna wal jamaa radiyallahu nii lañu ko tekkee mooy ni ma bi wax ne mbir mi mooy ki xam nga al li nga xam ne mooy alwali mooy ma mawlaa mawlaa ci luwa dafa bari lu muy tekki mawlaa buñ nee diw mii de mawlaa diw la dafa bari lu muy tekki comme li boroom euh euh lisaanul arab di nettali mu ne dafa nekk tur boo xam ne yaqa'u ala jama'atin kathira turu mawla mooy tur la boo xam ne day tekki di rot ci maanaa yu baree baree baree bare ah bokk na ci maanaa yooyu mu ne ar-rabb mooy boroom moo tax allahu mawla alladhina amanu mooy ki méngoog ñi gëm yàlla mais mën na tekki mooy seen boroom allahu huwa alwali mooy ki méngoog nit ñi mooy ar rabb ki moom wal maalik mooy ki moom wa sayyid ak sang bi moo tax nga dégg naan sayyidina wa mawlaana muhammadin moo méngoo suñuy mbir mooy suñu sang wal mu ak ki xéewal nit ci nit ki wal mun wal mun'imu ak ki xéewalaat wal mu'tiq ak ki nga xam ne dafa goreelu jaam moo tax ñu naan yonent mi alayhi salaatu salaam mooy moom xéewal daal di koy libéré waaye day tekki al ki nga xam ne moom lañ xéewale mooy ki ñu libéré moo tax ñu naan Zayd yonent mi alayhi salaatu salaam ne yow Zayd antam mawlaana maw min mawaalina waaw mooy yow ci suñu mawlaay nga bokk mooy nit bu goreelee jaam moom mi ko goreel dañ mën nañ ko wax mawlaa mais jaam bi mën nañ ko wax mawlaa day tekki awan nasir ki nga xam ne mooy dimbal nit ki mooy kiy taxaw di dimbali ñu ne ah kii de mawlaa fulaan comme ñu ne ana mawlaa Ali ibn Abi Taalib man maa taxaw ngir di ko dimbali wal muhib day tekki tamit ki nga xam ne mooy ki sopp waaw wa ak kiy topp wal jaar ak ki nga xamante ne nii mooy sa dëkkandoo la wabnul am ak doomu sa baytix tamit day day tudd mawla ak alxalif ki nga xam ne mooy alliance moo dox seen diggante mooy bokku ngeen ci mbokkoon yi amu ngeen lien waaye alliance moo leen boole comme ni nga xam ne noonu la bari woon lu mu doon xew ci biir arab yi hein mu ne wal aqid ak ki nga xam da ngaa am ak moom ab accord ab ab lien ab ab accord bu leen lié wa sihr ki nga xam ne tamit mooy sa goro la tamit dañ ko wax mawla wal abd bi tamit dañ ko wax mawla Seydina Bilal mawla Abu Bakr moo ko libéré hein wal mu'taq ainsi de suite wal mun'am alayhi yii nii yépp nag da koy tekki waaw lan moo tax ñu xam ne affaire bi contrairement ak li rafidi yi wax rafidi ñoom dañ ne xadiis yi nii day tekki ne lii nii yonent bi aleyhi salaatu salaam daf koo wax bi ñu jógee xajjatul wadaa comme niñ ko gisee ngir lan ngir wax ni Seydina Ali radiyallahu mooy xalifaam loolu lañu wax en tout cas lépp ci ñoom ndax ñoom ci siit yi am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ne noo yonent bi aleyhi salaatu salaam lii nii tekkiwul woon ne mooy xalifaam mooy ne ndax ndax li muy tekki moo bari am na ci sëriñu siiti ñoo xam ne loolu lañu wax li muy tekki mooy bari moo bari te yorenti ma lay saabsaab fii mooy leeru na que ne loolu la ci jublu woon mais li ëpp ci ñoom dañ naan lool la lii day wane ne mooy xali moo waroon nekk xalifa ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa waaye loolu noonu wax jooju dëgg premièrement li koy wane mooy biir xadis bi ndax alxadis yufassiru alxadis bu xadis taxawee ñu bëgg xam xadiis bi lan lay tekki bul dem fenn bala ngaa génn xoolal est-ce que biir xadiis bi ci boppam yonent ma lay saa saa waxu fi luy tekki lool comme liñ naan la alquran yufassiru alquran alquran mooy tafsir bi gën mooy tafsir boo xam ne suñu borom moo ko firil boppam alxaqatu malxaq wa ma adraka malxaq mun naa alqaari'a malqaari'a wa ma adraka malqaari'a yawma yaqumu nnaas waylun lil mutaffifin mooy ñan alladina ida taalu ala nnaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusuun li yawmin loolu mooy kii bi nga xam ne moo gën tamit bu ñëwee yenn yi yeneen ma lay saa saa moo koy leeral ana fii lan lan mooy ne kii mooy seen xalifa sama gannaaw man kuntu mawla képp koo xam ne man maa ko jiite maay kilifaam maa ko jiite fa aliyun mawla moo tax am na ci yenn riwaay yu moom moom mooy seen mawla ba'di wa hada munkar ziyaada boobu munkar comme ni ko xufaazul xadiis yi waxe laysa bi saxiix mooy yokk boobu ne min ba'di mooy ne wilaaya bi mooy lim doon wax ci waa ahlul bayt ne nañ leen fonk fonk googu nekkul ne xam mooy wane wax ñu dëgërul ci waxu xilaafa kan moo may donn kan mooy nekk sama xalifa sama gannaaw mooy yonent bi alei satu salaam dane allahumma waali man waala man kuntu mawla fa aliyun mawla fi ñuy xamee ne mawla la lay tekki foofu lan moo koy wane mooy ci biir bi ndax yonent bi alei satu salaam ah allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa loolu la ñuy xam ne xoolal kon nañ jël xalifa buñ ne al ana fa aliyu hada man kuntu mawlaa képp koo xam ne maay sa kilifa seydna ali mooy sa kilifa radiyallahu anhu buur yàlla nan ngay tekkee fa waali waali boobu ci mawlaa mawlaa ci waali bi la jógee allahumma waali man waalaa wa aadi man aada mooy contraire waali man waalaa gis nga hadith bi ci boppam mooy tekki lan la ci yonent bi alayhi salaam jublu mooy waxul ndax boo nee man kuntu mawlaa ku nekk sa kilifa Seydina Ali mooy sa kilifa léegi continuer allahumma waali man waalaa mooy mooy buur yàlla nekkal kilifa yi <laughs> ku nangu mu nekk sa kilifa ku ko nag waali mooy nekkal kilifa man képp koo xam ne waalaahu ndax allahuma waali man waalaahu képp koo xam ne kilifaay Seydina Ali la loolu lay teg nekkal kilifaay képp ku nangu nekk kilifa man da nekk du teg loolu waadi nga nga noonoo képp koo xam ne man aadaahu ku ku ku ku moom loolu mooy wane ne kon li muy tekki tekkiwul xilaafa te waxul loolu ndax lan xoolal allah leen na la mën a tekki mooy al mooy ak cofeel ak téye ak fonk ak ndimbal boo koy defal ba pare mu ne képp koo xam ne loolu yey na comme li alquran wax al al nabiyyu awla bil min anfusihim képp koo xam ne loolu ci man man yonent bi alei salaatu salaam loolu la Seydina Ali mii mawla mooy moom it moo méngoo waa jooju loolu lépp moom mooy ne day nekk ci Seydina Ali ba pare mu ne kon allahuma buur yàlla képp koo xam ne pare na ngir jàppale ko ngir méngoog moom kon fa waal man waalaa yal na nga jàppale yal na nga méngoo man képp koo xam ne waalaa nangu naa jàppale nangu lan nangu méngoo saydna ali ibn abi talib wa aadi nga noonog man képp koo xam ne aadaahu dafa noonog moom loolu mooy tekki bi jubbi te kat lii gën a loolu mooy saydna ali ibn abi talib am na yeneen tontu yoo xam ne moom la waa ahlu sunna wal jamaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di di di di tontoo lool mais ñun duñu ci yàgg benn la ñuy joxe boo xam ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moom la concerné wal hadiisu qad rawaahu al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi qad rawaahu al imaamu al Buxaari rahmatullahi rahmatullahi alayhi fi sahiihi téere bi nga xam ne moom la des ci ci lan ci faatu yonent bi sallallahu alayhi ci bunt boobu foofu ngay xamee est-ce que mbir mi mooy Seydina Ali ibn Abi Talib mi mbir mi concerne mais moom amu ci bi siit yi wax ah nga ne ma ma ne la wallahi alladhi illa wallahi alladi laa ilaha illa hu saydina ali ibn abi taalib amu ci kom moom déggewu ci lool déggewu ci ne man maay xalifa wala man maay man après yonent bi alayhi salaatu salaam man maa war a nekk xalifa wala maay kilifa li muy tekki même buñ jàppoon lool que mooy tekki ne man ku yonent bi alayhi bu fi génnee maay nekk xalifa teg jàppewu ko lool te déggu ci lool nga ne ma lu koy wat ma leen la xadiisu mawlaana ibn abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne mu ne Mawlaana Ibn Abbaas mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ne anna Ali anna Aliyan anna Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu xaraja min indi Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fi waj'ihi alladhi tuwuffiya fihi fa qaala an-naas yaa abal hasan kayfa asbaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala asbaha bihamdillahi baari'an fa axada biyadihi Abbaas ibn Abdil Muttalib fa qaala lahu anta wallahi ba'da thalath abdun asaa wa inni wallahi la araa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa min waja'ihi haaza inni la a'rifu wujuha bani abdil muttalib 'inda al-mawt idhhab binaa ilaa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fanas'aluhu fii man haazal amr in kaana fiinaa 'alimnaa zaalik wa in kaana fii ghayrinaa 'alimnaahu fa awsaa binaa faqaala Ali inna wallahi la in sa'alnaaha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa mana'naaha laa yu'tiinaaha an-naasu ba'dahu wa inni wallahi la as'aluha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam xoolal sayd wal hadiith fi kitaab al-maghaazi ci buntu bi nga xam ne moom la al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi def ci baabu maradi nabii sallallahu alayhi wa sallam wa wafaatihi sayyidina wa mawlaana ibnu Abbaas wa huwa min ahli bayti rasulillah wa huwa min ahli bayti rasulina salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne sayyidina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu pour wane ne sayyidina Ali sax comprendre ci li ci chiites yi comprendre ne ñoom moom lañ ci déggee léegi nag yàllal ajab na kenn taxaw ci ñoom ne moom moo gën a xam waxu yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Ali ibn Abi Taalib wal iyaadu billah hada la yaquluhu hatta ar-Raafidi ñemewu ko wax wal iyaadu billah Seydina Mawlaana Ibn Abbaas mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa génn ci yonent bi alayhi salaatu salaam jóge mooy bi mu feebaree ci feebaram bi mu génne àddina nit ñi ne ko mooy dafa nekkoon ci biir néeg bi mu génn ndax nit ñi dañoo jaaxle woon ñépp nekk ci jàkke ji ñiy nekk ci buntu yi di xaar ku fa dugg ba génn ñu laaj la way ndax yonent ba lay saa ma ngi tan mu génn ñu ne ko mais yow yow Abal Hasan muy bàyyi Seydina Hasan ibn Ali radiyallahu anhu mais kayfa asbaha mais naka yonent ba lay saa saa nu mu xëye waay ñu ne mu ne asbaha bihamdillahi bari'a mu ne xëy na ci can ci euh, euh, euh, bihamdillah ci tawféexu yàlla sant yàlla moom de xëy na nekk koo xam ne baari a ah, mooy yaram yu féex na lool waaye fa axada bi yadihi abbas ibn abd al-muttalib mawlana ibn abbas nee na sama baay di al abbas daal di jàpp ci loxo sayyidina ali ne ko ne ko anta wallahi ba'da thalath abdul asa waaw ne ko gis nga maa ngi wat ci yàlla ne gis nga yow digg fii ñetti fan après mooy ñetti fan dans trois jours abdul hansan ngay doon waaw mooy ne <laughs> Seydina Abbas firaasa gu ko borom bi defal mooy intuition boo xam ne alal xaq lay tegu mu ne ko yow def fii ñetti fan dans trois jours wat naa ci yàlla ne abdul hansan mooy doo nekk kuy jiite de mais dañ lay jiite léegi mu ne ko wa inni wallahi la ara rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa min waja'i hadha maa yàlla man al abbas gis naa ne yonente mi alei satu salaam gis nga feebaram bii du ci jógaa ah, day génn àddina man la inni man abbas la arifu wujuha bani abdil muttalib man xàmmee naa gis nga sama famille bàyyi di Abdul Muttalib mi ma jur man al Abbaas doomam yi sëtam yi képp ku ci génn àddina xam naa feebar yi leen di dal yépp ku ku feebar man xam naa kañ est kii feebar bii ci lay génn àddina wala déet loolu man xam naa ko yonent ma lay sax sax nii ma ko gisee man al Abbaas expérience bi ma am mooy day génn àddina ci feebaram bi di ci jógaatam ah. loolu bu yoboo mu leer la yow Ali idhab bina kon nag kom que noonu la ñu dem àndal ak man ñu dem ci ndaw yàlla li fal nasalu fii man hadal am ñu laaj ko mais mbir mii mooy bu génnee àddina ana kan moo koy donn kan mooy nekk xalifa nañ dem laaj ko ko in kaana fii na bu dee ne la ñu xam ko mu wax ñu ko mu leer ñu xam ne ñun ñooy nekk xalifa ci ñi koy ñi koy ko war a donn ci ñun la ñi ko war a ji donn nekk xalifaam ci ñun lañ bokk ñun la bu dee tamit wa in kaana fi ghayrina alim naa fa awsa alim fa awsa bina bu ñu dee tamit ñeneen la koy dox ñu bokk la ñun waa banu Hashim ñun waa banu Abdul Muttalib ñu xam ko mu daal di ñuy jox ndénkaani koo xam ne bu boobaa it noonu la ñuy doxe fa qaala Ali Seydina Ali radiyallahu anhu ne inni wallahi lan la in sa'alna wallahi inna ñun de wallahi war naa ci yàlla la in sa'alnaha gis nga lii ngay wax nii buñ ko ko laajee xilaafa gi kan moo koy yor ginnaawam bu ñu ko laajee rasulallah fa mana'naha mu tere ñu ko ne du ñu ko jox wallahi la yu'tinaha an-nas ba'da wat naa ci yàlla ne nit ñi après moom duñu mas a jox duñu mas a fal kenn ci ñun duñu tabb kenn ci ñun mu jiit mu nekk xalifa loolu maa la ko wax yow al Abbaas wa inni taman nag Seydina Ali wallahi maa ngi wàcc yàlla laa as'aluha rasulallah du ma ko laaj yonente mi alei saat salaam ma wax waaw ah, waaw yow yaakaar léegi wax ji mooy Seydina Ali bu xamoon ne bu doon ne <laughs> ana allahu mawlaaya wa ana mawlaa kullu mu'min man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa fa allahumma fa waali man waala wa aadi man bu doon ne moom xam na ne lii xilaafa lay tekki est-ce que dina soxla lii est que dina wax waxam diine bés buñ ko ko laajee bu bañ ne jox ko keneen ku dul ñun joxuñu ko nit ñi ko jox ginnaaw est-ce yaakaar ngeen bu xamoon ne loolu dina wax lii Seydina al Abbas ba pare ne man duma ko laaj fenn am na ci yeneen riwaay yoo xam ne newul ci Sahih imaamu euh, kii euh, al Bukhari comme li borom al Fath wax saahibul Fath imaam al Hafiz Hajar mu ne xadiis bii Ibn Abi Layla soloo na ko boo demee ci Fawaa'idu Abi Tahir ad-Duhali bi sanadin jayyid mu ne dégg naa Seydina Ali ne di nettali mbir mi xam nga ne Mawlana Ibn Abbas moo ko nettali mais bii moom moo ko nettali mu ne laqiyani al-Abbas mu nettali comme qissa bi mu mu ne naa Abbas bi dafa dajeeg man bi ma génnee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu feebaree bi nga xam ne ci la génn àddina mu nettali comme ni Mawlana Ibn Abbas nettali nee na ca feebar maa dégg naa Ali naan yaa laytani ata'tu Abbasan yaa laytani ata'tu Abbasan aka neexoon ma déggoon li Seydina Abbas wax mooy en am ci lu leer dem laaj yonent mi aleyhi salaam aka neexoon ma laaj Seydina al Abbas radiyallahu anhu ma ma ko ci lam ma waxoon nañ dem laaj ko damal yaa yaa yaa yaa yaa ixwatal muslimiin gars yi ndax yaakaar ngeen ne ab rafidi bu taxaw moo gën a xam waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam que Seydina Ali ibn Abi Taalib mi mu yëkkati woon loxoom wax lool ci xaqam moom bu xamoon ne fa lay tekki moom dina toog ñu naan ko lii naan ko nañ dem laaj ko mu naan du ma ko laaj ndax bés bu ñu ko ko laajee mu ne joxuñu ko kenn ñu ko jox suñu ginnaaw ba ca gannaaw mu naan après ba loolu weesoo mu naan ak a neexoon ma toppoon Seydina Abbas kooku nga foog ne bu xamoon ne léeg-léeg loolu lay tekki xalifa lay tekki ak man kuntu mawla fa ali mawla mooy boo fi jógee mooy nekk xalifa loolu kon moom doon na taxaw di wax loolu. wallahi kuunu kuunu objectif quoi mooy affaire yi dafa leer. li leneen li mooy bi yonent mi aleyhi salaatu salaam génne àdduna luy wane ne mbir mi tekkiwul lool amul kenn ci saxaaba yi koo xam ne xelam dem na ci wax jooju te wax jooju bi ko yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee muy wax ji ci Ghadir Khoum ak bi mu génnee àdduna amul kenn ku taxaw ne ah yonent mi aleyhi salaatu salaam da waxoon na man kuntu mawla fa ali mawla ha kon mooy mbir mi saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaam génne àddina amul kenn ku taxaw ne eh yonent bi alayhi salaam waxoon na lii kon loolu mooy wane ne Seydina Ali moo waroon a nekk xalifa amul te Seydina Ali radiyallahu anhu mi mu concerné gis nga li mu wax Seydina Abbas ne bés buñ ko ko laajee inna wallahi la in sa'alnaaha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa mana'naaha la yu'tinaaha an-naas ba'da wa inni wallahi la as'aluha rasulallah mu ne wat naa ci yàlla lii buñ ko laaj yonent mi alei satu salaam mu xañ ñu ko kenn nit ñu duñ ñu ko jox ginnaaw te nag man du ma ko laaj kooku nga xam nga foog ne mos bu xamoon ne lii ko yonent mi alei satu wax ne man kuntu mawla fa aliyun mawla allahumma waali man waala waadi man waada bu doon tekki xilaafu moom doonu ko woon wax ne non loolu mu Abbaas dara la sa xel wax na ma ko keroog te nit ñi fekkoon na ko du ko wax moo tax hada qawlu baatil yi rawaafidi wax qawlu baatil lii mooy xutbatu xadiiru xum lii la yonent mi alayhi salaatu wa salaam wax keroog xadiiru xum ci gàttal lool mu nekk loo xam ne gis nga am dénkaane la ci njabootam ak ci njabootam moom alayhi salaatu wa salaam niñ leen war fonke niñ leen war a nga xam ne ñoog alxuraan lañu fi bàyyil te waxoon nañ la amul contradiction ak lam ni awa sunnati ak sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam ndax moom alxuraan wax nañ la benn pièce lañ bii moo féete fii bii féete fii ak njabootam nga xam ne duñu deñ di nekk di jàppale al ulama al jahabida minhum duñu deñ di jàppale diine di taxaw ci li nga xam ne moom la fi seen maam di suñu yonent alayhi salaatu wasalaam taxawoon ñu waral leen ñun nekk ci suñu ndodd ñu sopp leen méngoo seeni mbir jàppale leen sutural leen taxawu leen waaw waaye ñu bàyyi xel lan la nga xam ne moom lañ leeraloon que ne tekkiwul ne isma dafa am que buñ defee lu wuteeg alquran dañuy topp li nga xam ne moom la kooka def ci ñoom bàyyi alquran déedéet moo tax ca xajjatul wadaa yonent mi alei satu salaam kitaaballah kese la ne moom la ñu bàyyil fii nag mu leeral lii ngir leeral surtout xaqu sayyidina ali ibn abi taalib mi nga xam ne nit ñi ba ko yónnoon yaman ñu bari ñu ngi doon dal ci kawam mu xamal leen ne nag kii mooy sayyidina ali lii mooy xaqam radiyallahu anhu ëpp am na lu ëpp mos ci màng mi lu raw fuuf li mu ci jël ba ñeen ñi kaas ak tamit li mu leen wax ngeen laaj ko ko mu bañ noonu la nam ko defee noonu la ndax man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi man waalaa wallahi qad qaalahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa min marji'ihi fi marji'ihi min ghazw min hajjatil wadaa bi waadin yu daa xumma wa hiya ghadiru xum kon ci kaw noonu nag la ñu jeexal xutba yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiiru xum radiyallahu anhu moom Seydina Ali ibn Abi Taalib di ñaan buur yàlla mu may ñu ñu taxa loolu yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ne moom la ñu fi bàyyil ñu moy ci alquraan jàpp fonk ñi nga xamante ne ñooy waa këram alayhi salaatu wassalaam wa kon loolu mooy qissatu Ghadir Khoum min marji'i alayhi salaatu wa salaam min min hajjatil wadaa' li hajjatul kamaal wa tamaam li hajjatul balaag li hajjatul islaam li hajjati rasuulillah wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin